kanta al imam ibn Ishaq men an a moom mu ngi ko jëlee ci an abi Abdurrahman akhrajahu Ahmad wa ibn Majah wa Tahawi aydan ñoom imam Ahmad ak imam ibn Majah ak at-Tahawi ñoom ñoo ko boolu solo wa qad qala ba'd ashab ibn Ishaq lenn ci àndandoo imam ibn Ishaq yi dañ ne anhu mithla ma qala Abdul Hamid dañ ne comme li imam Abdul Hamid wax mu ne akhrajahu solo at-Tahawi at-Tahawi wal mahfuz qawlu al-jama'a Eh, boo ne li ñuy jàpp nag mooy waxu mbooloo mi wa lafdu Nasaa'i fa in sallamu alaykum fa qulu wa alaykum waaw buñ leen nuyoo ñoom waa ahlul kitaab na ngeen leen fay ne wa alaykum waaw kon wari mooy riwaay yi yëpp moom daa indi wari te yooyu ñoo yi gën a dëgër léegi nag soog lool la la imaam an-Nawawi di wax imaam al-Haafiz Ibn di wax après na la wax mais problème wa aleykum après mu ne la <laughs> ma la teyal tuuti xaar mu ne waqad ixtalafa al-ulamaa fi ithbaati al-waawi wa isqaatiha fi ar-raddi ala ahli al-kitaab li ixtilaafihim fi ayyi riwaayatayni arjah waaw mu ne nag boroom xam-xam yi wuute nañu rahmatullah alayhim ci saxal wa bi ci booy tontu wa aleykum wala dañ naan leen aleykum kese fil raddi ala ahlil kitaab bu ñuy tontu waa ahlul kitaab di leen delloo nuyu ndax lan lixtilaafihim ndax wuute bu ñu wuute fii ay riwaayati ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais lan ci ñaari riwaay yi bi andi wa aleykum moo gën a wér wala wa wa aleykum wala aleykum kese waaw fa zakara ibnu Abdil an ibni Habib mu mu ne laa yaqulu waa waaw waaw moom da moom mu tranché <laughs> ne non kenn du wax wa aleykum ah aleykum kese kenn du wax gi ci boole wa bi ndax ah wa aleykum mooy ak yéen na ak yàlla na nekk yéen ci seen kaw tamit alors que aleykum mooy na nekk seen kaw waaw mu ne déedéet wa bi kenn du ko ci boole lu tax mu ne li anna fiha tashrikan waaw mu ne parce que boo nee wa aleykum mooy ñoom li ñu ñaanal mooy lu ñaaw li ak tamit yokkat ci suñu diine lu ñaaw ak lu yées dafay mel ni dañ naan moom la ñu ñaanal ñu ne yéen tamit mooy ñun comme si ñun dañ ci amaale. loolu nag mu ne wa basata zalik imaam ibn Habib mu daal di leeral lu tax mu wax nii mu ne anna al waawa fi misli hadha al tarkib yaqtadi taqrir al jumla al ula ndax wa ci langue arab mooy e conjonction de coordination ak boo ko dugalee ci euh, phrase bu mel nii li muy wane mooy day day saxal ah. wax ju njëkk ji waaw phrase bu njëkk bi wa ziyaadatu saaniya alayha ba pare ñaareelu kàddu gi ñu ciy teg boobu day mel ni day tax da ko koo lonk rek ci bi euh, phrase bu bu bi mooy ñoo ànd ñu ànd bokk mu ne mu joxe exemple kaman qaala comme koo xam ne dañ ne zaydun kaatibun képp koo xam ne dafa ñëw ne zaydun zayd de kaatibun ab aji bind ka aji bind la script la bindkat la fa qultu hein léegi yow bi la waaji ne zaydun katibun nga ne léegi yow nga ne wa sha'irun waaw bu ma bu ma benn waay ñëwee ne ma ah Seydou de ah bindkat la de ma ne waaye poète la de <laughs> ak ka mën a wax wax wax wax <laughs> ay weer ak koo man loolu lu muy wone mu ne loolu fa innahu yaqtadi subuta wasfayni li Zayd mu ne loolu day wone ne kon euh, day day saxal ñaari melo yuñ melale Zayd ne bindkat la waaye sha'ir la poète la loolu da koy saxal kon wadi loolu lay loolu lay liggéey nag waaw loolu nag moo tax nag ma ne kon affaire bi Ibn Habib mu ne kon waaleykum wadi dañ koy yi ndax boo nee wa mu ngi mel ni kon da ngaa saxal ne ñoom li ñu ñaanal waaw loolu la waaw waaw waaw ñaanal ngeen ñu lool waaw yéen tamit waaw ñun loolu boole bokk yi ñu bokk alors que loolu nag waru la nekk mooy dañ leen di këpp mbir mi rek ñun moom bokkuñu ci mu ne imam ibn Abdul Bar mu ne qaala wa xaalafahu jumhuurul maalikiyya waaye li ëpp ci maalikiyyi rahmatullah alayhi dañoo wuteeg moom ah. ah ibn Habib mi mooy maalikiyyi bu siiw boobu rahmatullah alayhi ñu wuteeg moom nag ne déedéet waaw wa qaala ba'du shuyuukhihim leen ci seen boroom xam-xamu maalikiyyi ne yaqulu alaykumus salaam alaykumus salaam waaw ñenn ñi dañoo wuteeg moom ne non léegi lenn la doo fi waxati ah. mooy ñëpp dañoo wuteeg moom après am ñeneen ci ci Maliki yi yoo xam ne non non non affaire bi lenn la kenn dootul wax kenn du wax aleykum salaam aleykum silaam waaw ak silaamu mooy mooy alxijaara <laughs> waaw yaa am alxijaara mooy waaw yahudi yeeg yooyu bu ñu nuyuwee yéen leen lañu wax buñ ne comme xam lañuy bërëxal ay mbir waaw <laughs> ndax loolu seen seen melo la ah. waaw wa idaa jaawuka hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluuna lawlaa <laughs> <laughs> yu'adhibuna Allahu ma yaqul <laughs> waaw ñoom ay gàccoor lañ xam nañ ne yonent bi yonent bi la yonent la alayhi salaatu wassalaam waaw ba pare ñu ñëw li ko nuyoo noo xamante ne baaxul ko waaw di di bërxal ay affaire <laughs> suñu waroon ne eh, eh, wa iza ja'uka buñ la dikkalee xoolal ci yées yi ñuy def rek waaw hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah ñu lay nuyoo loo xam ne yàlla nuyoo waxul ñu eh, la lool ah, salaamun ala Ilyasin salaamun ala nangam nangam yooyu ak salaam yi mu ñëw ñoom ñu ne wala yu ñu naan loolu assalaamu quoi wa yaquluuna te bañ koy wax dafa am ci anfusihim ci seen bopp lawul yu'adhibunallahu bima naqul tey bu ñu yàlla eh, ñun ba yàlla bu ñu mbugalee ci lii ñuy wax nag suñu borom ne hasbuhum bañ leen a hasbuhum doy na leen jahannamu safara jahannama yaslawnaha fa bi'sal masiir fa la ñuy dugg ak ñàng la nga xam ne mooy delluwaayo mooy séjour ba mooy ñoom nii lañ mel comme que noonu lañ mel nag kon nag <laughs> lenn ci Maliki <laughs> non affaire bi lenn la aleykum salaam nga leen leen di wax laa wax ah, waaw waaw alxijaara yal na nekk ci seen kaw ñu logal leen ay ay ay xeer ak dóor leen ay xeer ba ngeen ba ba muur leen fees yàlla ñu toroxal leen mu ne lii nag imaam Ibn Abdul bi mu waxee bi mu indee lii aleykum bi <laughs> dane woo waxaahu moom no moom ndax doxul waay ah <laughs> waaw bi annahu ndax lu tax mu ne lam yushra lana sabba euh, sabbu ahlil zimma waaw ndax nag dogalul ñu dogal euh, yoonalul ñu ñun ci l'islam ñuy ŋàññi waa ahlu zimma quoi ñi nga xam ne ci réewum jullit nañ nekk ñu jullit mu ne wayu ayiduhu te lool lii dëgëral lii mooy inkaaru nabi yi yonent bay sa salaam euh, bañal gum bañal sayyidatu Aisha la Aisha bi mu ne bi mu ne alaykumul Ah, as-sa'mu walaana yal na ne yéen ci seen kaw la nekk li nga xam ne mooy dee ak ah, rëbb ah lamma sabbatum wa zaka saa sam ne ko mahlan am na ya Aisha inna allah bi daa bëgg ak dal ci ko naa dee góoli ma mu ne xanaa dee góoli ma na kon yeneen saa sam tere na lool kon loolu nan la ñuy ñëwee kon naan ah, aleykum salaam non non non non loolu dono jaru ko voilà <laughs> mu ne waaw mu ne waaye ima al imaam ibnu Abdul Barr tudd na leneen ne ci Taawus lañ ko ibnu Taawus boobu ibnu Taawus lañ ko jëlee mu ne moom da ne bon affaire bi lenn la duñ ñaanoo aleykum assalaam waaw dañ naan alaakumu salaam ñoom itam delloo leen lu mel noonu bërëxal leen alaakumu salaam mooy irtafaa mooy jàmm yëkkatiku na féete na leen kaw laalu leen amul ak dara ci waaw ba pare mu ne noonu lii tamit ah, nañ teg ne quoi <laughs> alhamdulilah jar mu ne wa dhahaba jamaatun min as-salaf inna ila annahu yajuzu an yuqaalu fi radd alayhim aleykum mu ne am na nag benn mbooloo ci salaf yoo xam ne nee nañ non c'est possible ñu delloo waalul kitaab ne leen euh, bon bu ñu nuyoo ne leen aleykum salaam waaw yal na jàmm tamit nekk seen yéen kamaa yuraddu alal muslim comme li nga xamante ne nii noon la ñuy delloowee li nga xam ne mooy julli li moom nag ko teg wax taj ja ñoom daal tegtaloo bi qawlihi wax bi borom bi wax ta'ala fasfah anhum wa qul salaam non bii moom mooy lay boo xam ne moom dëggul moom mu ngi ko teg fi fi suñu borom naan yonent baay saasaam mooy fin wu suuratu zuxruf quoi moom la jeexale wa qiili ya rabbi inna haa'ulaa'i qawmun laa yu'minuun fasfah anhum wa qul salaam fasawfa ya'lamuun waaw ne ndax borom bi na ne fasfah anhum jéggal leen rek jéggal leen wa qul salaam te na nga ne salaam waaw leen jàmm fasawfa ya'lamuun xamul xel seef nañoo xam loolu loolu lañ ko teg mais bon loolu dëgërul voilà loolu borom bi lan lay wax foofu mooy yéefir yi dañ lay weddi da dañ lay weddi yow Seydina Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam <laughs> ay sëñ Ablaye Niang <laughs> rahimahullahu taala yooyu xamal xamal nga sëñ Ablaye Niang ah Allahu akbar ah <laughs> ah jàngkatu xasida yi Mam Bamba yi la woon ci ñoom bokkoon daal fi rahimahullah génn na bu yàggul waaw bon sorewul noonu ah bi mu génnee yàggul noonu voilà pas warul amat ay dix ans ay quinze ans côté yooyu quoi wala même pas waaw hein waaw ah, moo ko doon jàngi na léegi euh, euh, euh, mooy waxul salaam loolu mooy lool la rek comme si ñeen waxoon beneen Seydina Ibrahim loolu loolu wax bàyyam ya hein loolu la moo na al-Hafiz al-Qurtubi mu non salaam bi wa taw amru bi tawdi'ihim bi salaam walam yaj'alu tahiyatan lahum mu ne di am naqaas moo ko wax <laughs> waaw waaw waaw mu ngi noonu kon mooy salaam boobu euh, mënoo ne léegi même yow boo waxoo loolu lañ naan la mais yeneen saa salaam leeral nañu fii lu leer waaw doom mooy leeral alquran voilà mooy leeral alquran nee nañu bu leen laaj te dañ koo laaj. ne ko lan la ñuy wax ahlul kitaab yi bu ñu nuyoo mu wax leen wa aleykum waxul ne leen waqul salaam ndax bon papa no awarom xam-xam ni dañ am solo lañ fasfa anhum wa qul salaam voilà ay mu ne ñi ñeen ñi loolu lañ wax non loolu loolu loolu la voilà parce que euh, foofu dana waqul salaam waay <laughs> waay <laughs> loolu dëggro bu la wax akaahu lii nag al imam al Mawardi wajan moo nettali na ko wajan benn wàll anil <laughs> ba'd Shafi'i lakin la yaqulu wa ci lenn Shafi'i mu ne waaye nag ah nee bu waaye nag wa rahmatullah bu ko ci tegaa waaw am ñoo xam ne wa qila yajuzu mutlaqan ñoo xam ne non man leen a fay ne la salaamaaleykum wa rahmatullah ci loo xamante ne nii Ah, loolu lépp garaawul quoi ci liñ doyal waaye loolu lépp loolu loolu wax yooyu dëgërul parce que affaire bi al ibratu da de xam nga benn affaire am na mu ne léegi nañ ko ne après ñu mu ne waa an ibn abbas wa alqama lii gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn mu ñëleen ci ibn abbas ak alqama yajuzu zalika inda darura voilà mu ne loolu dinañ leen mën a faye noonu waaleykum salaam bu dee ne daj loroo waaw fii moom bi yoboo boo ko waxul mën nañ laa koj yàqal la lu bari <laughs> ñu nuyu la yéefar ba pare yoral la say mbir ab lu lor bu doy waaw ba nga boo ma fi fayewul na exact waxal ma dégg laa boo waaw ah, waaw bu boobaa mën nañoo wane wa anil Awzaa'i mu ne jënañ ci aw al Awzaa'i mu ne in sallamta lii coté nuyoo bi la gisoon nañ ko mooy naan boo nuyoo nuyu na saalihuna yi boo bàyyee waqat taraka loolu côté nuyoo la mu ne mu ne wa an taifatin min al ulama am na beneen booloo ci boroom xam-xam yi ñoom dañ ne laa yuraddu alayhimu salaam aslan am ci ñoo xam dañ ne non waxuma la ay way wa aleykum ak aleykum ak way dara kenn du leen fay dara yow bala alul kitaab nuyoo benn yawud wala moo xeer xeer nuyu mu nuyu xeerayam bu ko faale <laughs> mais bon loolu loolu tamit dëgërul fenn waaw non non non parce que bi eh, li alxuraan wax <laughs> buñ leen nuyoo bi taxiya na ngeen fay loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi eh, eh, wute ci loolu sax waaw fahayu bi ahsana minha aw rudduha loolu boroom xam-xam yi rahmatullah am ñu ne lii day day day wane ne li nga faye li ngay faye day nuroog liñ la tàmbalee nuyoo waaw bu nekkul lu gën a rafet nañu delloo loolu xam nañ ko mu ne waaye tamit teg na ci boroom xam-xam yi que dañu wute dañu teqantal diggante ar-raddu ala al-muslimi wal kaafir te loolu yonent bay saa saa ba ko def li ñuy faye jullit ak yéeféer mu ne qaala ibnu Battaal qaala qawmun raddu salaam ala ahli dhimma fardun mooy léegi est-ce que li umum al-aaya am imaam ibnu Battaal ne leen na ci boroom xam-xam yi nee nañu delloo nuyoo ci ñi nga xam ne ay du ñuy julli nekk ci réewum jullit mi ñooñu buñ la nuyoo farata la ndax aaya bi dafay na ngeen awruduha buñ leen nuyoo ah awruduha la leen wax ngeen ngeen ngeen fay lu gën a rafet lool wala ngeen delloo ko waaw ah, te imam Ibn Abbas moo tax doon wax ne man sallama alayka fa radda alayhi fa rudda alayhi walaw kaana majusiyan képp ku la nuyu na nga ko fay ah, même bu dee la ah imaam al-Hafiz bi mu indi wax yi mu ne bii qaala Sha'bi wa Qatada mu ne Sha'bi al imaam lool la wax ak Qataada mu ne wa mana min zalika Malik wal jumhur mu ne imaam Malik ak euh, euh, dañ koo dañu dañoo euh, tere lool wa qaala Ata al aaya maxsuusa mu ne kant na Ata bi dañ koo jagleel bil muslimin fa yuraddu assalaam ala al kaafir du ñu nag du ñu bi mutlaqan ci luñ joyal araada léegi nag imaam ne ah bu ne raddu salaam ah déet wa illaa fala hadithul bab taruddu alayhi hadith yi dañuy delloo wax jooju ah parce que yonent bay dañ ko laaj mu ne da ngeen di leen di fay bu waa bu ñoom euh, saxaaba yi ñëwuñ ne yonent saa ah ñun kat <coughs> hein euh, ñoom dañ ñuy nuyu de waa alul kitaab lan lañ leen di fay mu ne leen wax leen wax kuulu wa aleykum kon nan lañ mën a wax ci ginnaaw ne kenn du leen fay non loolu wax jooju moom du wax ju dëgër moom wax jooju du wax ju dëgër ak ku ko man di wax voilà waxu yonent bay saa saama taxaw moo tax imaam sinon xadiisu buntu bi imaamul xaafis al Buxaari yi teg day delloo wax yooyu voilà waaw mu ngi noonu dañ leen di delloo léegi nag nan lañ leen di delloo mooy yeneen tubaab yi saa saa leeral nañu ko waaleykum jeex na loolu mooy liy dëgg <laughs> voilà moo tax imaam Ibn Abbas wax lool bu la gën ku la nuyu na nga ko fay même bu dee majuusi la waaw yow mënoo toog en tant que jul ab athée romb di nuyu nga mel ni non loolu c'est quoi loolu mooy message de l'islam loolu du non du ne man jullit da après ku dul jullit sama yoon newu ci wooy la savoir vivre ak yooyu non dinañ naan yonent may saa sax xamal nañu li ñuy jàng li ñuy wax waaw ku ñu nuyu dinañ la fay moom mi dégg yëwut di saaga ko parce que wal saaga la assalamu alaykum waaw assalamu alaykum dégg na loolu teewul mu fay ko ci loolu nan ngay xalaat ci koo xam ne moom euh, waxu la loolu sax dana la assalaamu alaykum waaw nga ne ko wa aleykum voilà loolu la ñu yenente bay saa saam euh, euh, jàngal quoi voilà loolu moo tax wax yi buñ koy nettali nii il faut pas ku nekk di jàpp lu la neexaanaan diw nee na kon nee nañ benn wax après nga ñëw non dafa am loo xam ne moo gën a dëgër waaw te loolu boo ànd ak xadiis yonent bay saa saam ak li mu jàngale loolu la jullit bi am droit téye yeneen yi nag dañ koy nettali pour wane ne wax bi amoon na kese waaye kenn amul droit gis waxu yeneen tubay saa saa mu leer ne wax la yii am ñeneen ñi yow ak kooku man di doon naan bu leen bu kenn wax dara yow ngay jàpp waxu kooku xanaa sa bopp bi daa wulbatiku lii dañ koy nettali nii kese ngir ci wàllu xam-xam lañ nekk nga xam ne wax bii am na loolu képp lay tekki voilà kon nag léegi mu ne <laughs> waaw waaw kon mbooloo moomu ne euh, laa yuraddu alayhimu salaamu aslan loolu moom teguwul loolu du wax ju dëgg te duñ leen duñ leen delloo nuyu ci la ñu doyal ah waan mu ne waan ba'dihim am na ñeen nag ci boroom xam ne bay tafriqa li ahli dimmati wax ahli al-harb loolu moom laa amul lu amul lu koy dëgëral ne dañoo wute doom dañoo tàqantal bu dee ahlu zimma la ñoo xam ne ci réewum jullit yi du ñuy jullit lañ nekk am li nga xam ne mooy accord nga xam ne kóolute jullit ñu lañ ne ñooñu mën nañ leen a fay ci ni ko lislaam waxe waaye bu dee waa ahlul harb kenn du leen nuyu kenn du leen fay boo waaw mu ne war raajihu imaam al-Hafiz ne muy wax ji dëgërul waaw war raajihu min hadhihi al-aqwal ma ne liy dëgg gina noot ci wax yi yëpp kulla ma dalla alayhi hadith mooy li hadith bi teg tale mooy lan wa alaykum dañ leen di fay kay dañ leen di fay fay moom day am <laughs> walakinahu mukhtassun bi ahlil kitab waaye hadith bi lu wax waa ahlul kitab lañ leen wax léegi loolu noonu sauf que ahlul kitaab comme ni ñu waxoon bii passé li imaam al-Hafiz ne ci ñoom la jago dañ naan mais ahlul kitaab parce que yéeféer yëpp ñoo ci gën a tedd ndax ci bon ci côté tedd ñu yor livre quoi voilà ndax ñoom yàlla da leen a jox diinun samaawi ba pare nekk loo xamante ne téere sinon ñoom buñ leen waxee yeneen façon ci ñu ngi ci ah ci ginnaaw comme moo imaam Ibn Abbas ne même bu majuusi ku la nuyu na ko fay même bu dee majuusi la majuusi moom laa wax sànq ate bi bu ñëwee ne la asalaamaaleykum nag naan ko wax aleykum amul nga ne non man du ma ko fay parce que moom du ahlul kitaab ah amuñu benn téere du chrétien du yahud non da koy fay voilà mu ne wa waqad axraja mu ne soloona ahmad al imaamu ahmad bi sanadin jayyidin an Humayd ibn wa huwa ghayru Humayd al-asah amarana an la nazida ah ala ahlil kitaabi ala wa aleykum waaw mu ne imaam Ahmad dafa solo ci sanad boo xam ne bu baax la jëlee ko ci Humayd ibn Zadawayh mu ne Humayd bi nag bokkul ak Humayd ibn Tawil waaw <laughs> waaw waaw bokkul Humayd ibn Tawil moo gën a siiw di jëlee Seyna Anas mais bii beneen Humayd la ibn Zadawayh moom it jëlee Seyna Anas radiyallahu ta'ala anhum mu ne foofu Seyna Anas an Anas mu jël Seyna Anas mu ne amarana dañoo digal ah wala umir naa kan moo leen doon digal yonent bi saa sa allah nazi dañu bañ a yokk ala ahlil kitaab bu ñuy fay waa ahlul kitaab ala wa aleykum wa aleykum buñ ci yokk dara dañ ci yem. mu ne wa naqala ibnu Battaal an al-Xattaabi nahwa maa qaala ibnu Habiib mu ne imaam ibnu Battaal al-Maaliki rahimahullah solo na jëlee ci al-Xattaabi lu mel ni li imaam ibnu Habiib wax mooy kenn du fi nekk di leen amaana ibnu Habiib dane waaw bi bu leen ko ci dugal de parce que day boole ñu ñaari quoi ça veut dire que ñoom li ñu ñaanal dañoo nangu mu dal ci suñu kaw ba pare ñaanal leen ko déedéet waaw mu ne fa qaala riwayatu man rawa alaykum bi ghayril waaw ahsan waaw mu ne imam nu bata jël yi alxataabi mu ne rahmatullah ñi nga xam ne ñoo ko solowee ci alaykum ta amul waa ñoo lool moo gën a rafet min ar-riwaayati ci riwaaya bi nga xam ne daa bil waawi daa am waaw ne wa aleykum li am na maanaahu radattu ma qultumuhu aleykum waaw bu dee amul waaw mooy rek delloo naa leen li nga xam ne moom ngeen ma wax wa bil waawi bu dee nag waaw bi nag ah yasirul maana alay aleykum mooy maanaam mooy lan li nga ma ñaanal la këpp sama kaw këpp seen kaw li am nal waaw harfu tashrik ndax waaw day araf la moo xam ne day boole ñaar waaw asfala day jël bii boole koog beneen bi waaw mooy li Ibrahim ibn Habib waxoon intaha imaamul xaafis nag mu ne wa ka annahu dafa mel ni Ibn Battal bi muy solo bi muy nettal lii ci al al Xattaabi da koo jëlee ci Maalumu Sunan Sunan mooy bi muy sharh Sunan Abi Daawud rahimahullah rahmatullahi alayhima ndax fa innahu qaala fiihi hakadaa yarwi aammatul hadiis muhaddisiin wa aleykum ndax boobu da ne lii de wa aleykum de li ëpp fuuf ci boroom xam-xamu hadiis yi nii lañ ko solowe mu ne waaye wa kaana ibnu Uyaynata waaye kaana ibnu nekkoon na ibnu Uyayna di Sufyaan xaritu imaamu Maalik al-Makki rahimahullah yarwihi moom da ko doon solo bi hadfil waawi solo na hadis bi waaye waaw bi boolewu ko ci woon mu ne nag wa huwa sawaab imaam al-Xattaabi ne loolu nag mooy dir bi wa zaalika annahu bi hadfi yusiiru wala yasiiru yasiiru qawluhum ah yusiiru ah, qawluhum bi ayni bi bi aynihi marduudan alayhim waaw la kon yasiru bokk yasiru qawlu bu boobaa mooy seen mbir mi day dem mujj nekk loo xamante ne boo ci defee waaw bi mooy boo koy faasee de mooy lañ wax lañ leen di këppaat delloo leen ko waaye bu dee waaw nag bu boobaa lañ leen di boole waaw ñun ak ñoom mu ne nag waxat raja al yi imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne imaam al yi nag wax ji dellu na ci ginnaaw ci I'laam téere bi daal I'laam min Sharh al-Buxaari hadiis sharab bi téere bi mu sharh sax imaam al-Buxaari moom la mujjee bind ci Euh, euh, maalimu sunan foofu moom bi mu waxee ci hadith sayyidatu Aisha bi moom daa joxe beneen affaire buy wane ne waxam jële génn na ci ke ne lee moo gën a baax moo waa bi euh, même bu dee ñëpp loolu lañ solo mais dindi ko moo gën foofu nag dafa leeral ne bi muy wax hadith sayyidatu Aisha bi ndax boobu dafa indi wabi waaw dafa indi wabi mu ne mu yokk ci feeba ne ah imaam al-Xattaabi ne ah kon a inna daa'i idaa daa léegi kon loolu wa aleykum boobu yeneen saa salaam wax kon mooy aji ñaan gi bu dee daa ñaan bi shay'in zulman bu dee nit dafa ñaan ñaanal kenn ci tooñ ñaan ko yàlla wala ñaanal ko ñaan ko loo xam ne lu bon la te moo tooñ fa inna allaha la yastajibu lahu borom bi du ko nangul waaw non du ko nangul dara ñaanam googu wala yajidu du'a'uhu mahallan fil mad'u alayhi te ñaanam googu mu ñaan. du am place du am bërëb du am place bu mu dal ci ki nga xamante ne ni moom la koy ñaanal liñ naan yéene néeg la boroom a cay fanaan waaw gis nga boo ko sànnee yéene bu gon bu demee ca boroom ka ko yéene amu a place day delluwaat waaw day delluwaat ca ka nga xam ne moo ko yéene woon na ko rës voilà ñaan bu bon it noonu la waaw mu ne kon lii day war ne waa kon moom daa mel dellu na ci kon ci waxam jooju waaw mu ne ta tekki boobu nag loolu la mooy mu ne am na walahu shahidun min hadith jabir imamul hafiz ibn hajar mu ne te am na luy dëgëral lii di ko seede ci hadith sayna jabir ibn abdillah radiyallahu anhuma mu ne sallama nasun min alyahudi ala annabi sallallahu alayhi wasallam fa qalu assalamu alaykum qala wa alaykum waaw qalat aishatu wa ghadibat aradna ma qalu qala bala qad radadtu alayhim fanuja abdullah fanujabu alayhim wala yujabuna fina mu ne akhrajahu muslim wal bukhari fil adab al mufrad min tariq ibn jurayj mu ne lii dëgëral wax imaamul Xattaabi bi mu mujjee wax ci bi muy saraa Sahih imaamul Buxaari mooy xadiis yi naa Jaabir mu ne daa benn mbooloo ay nit ci yahuud yi yoo xam dañoo romb yonent saa yonent ma ne saa saa ñu ne asalaamaaleykum <laughs> kon la yàgg nañ koo def fay daa <laughs> ñu ne ko asalaamaaleykum yal na dee nekk sa graw waay xaala yonent yonent ma ne saa saa am yal na nekk seen kaw yéen qalat Aisha wa ghadibat sayyidatu Aisha wax mer way ni alam tasma yoneen san xanaa déggoo maa xalu lu yées lu ñu wax lu ñu wax yoneen sa san nam ah kay delloo naa leen bu ko defee ñun yàlla dinañu nangul delloo gi ñu leen nangu delloo nuyoo boobu ci ñoom te ñoom duñu leen nangu nag liñ ñu ñaan ci ñu kaw ah mu ne li imam Muslim solo ak imam al-Bukhari du muttafaq alayhi de ci adabul mufrad mu ne nag waqad ghafala imam al-Hafiz Ibn Hajar waqad ghafala an hadhihi al-muraja'a min Aisha wa jawaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam laha man ankara riwaayata bil waaw waaw mu ne nag lii nag daal dina ci yëge di ñi nga xamante ne koo xamante ne ni mooy li yonent sallallahu alayhi wa sallam wax sayyidatu Aisha bii nekk hadiis Seydina Jaabir bi ne waaw wooy woot yi dajee nekk mu ne ko mais xanaa déggoo li wax yonent sallallahu alayhi wa ba nga ko wa aleykum mu ne ko mais waaw yàlla day nangu day nangu ñun suñu ñaan li ñu leen ñaan seen kaw mais ñoom li ñu ñaan suñu kaw yàlla du ko nangu mu ne am na ñoo xam ne dañoo ko mooy yokk gi leeral fii yeneen saa salaam wax gii mu doon wax ak sayyidatu Aisha radiyallahu anha ba pare waajooju wa ankara riwaayata bil waaw ne waaye yow riwaaya bi ne am waaw loolu dëgërul waaw waqad tajaasara mu ne ginnaa nag waaye dugal boppam di di di mooy koo xamante ni eh, eh, mooy daal eh, il ose voilà ba'du antrak naa ñoo xamante ne ñun imaamul Hafiz Ibn Hajar de dam nañ leen ci boroom xam-xam bi fa qaala mu ne fil kalaami ca waxam fi ala ala hadith anas fi hada al baab bi muy wax ci hadith sayna anas bi ci bunt bi mu ne ar riwayatu sahiha an malik bi ghayri waaw wa kadha rawahu ibn uyayna wa hiya aswab min allati bil waaw li annahu bi hazfiha yarji'u al kalaam alayhim wa bi ithbatiha yaqa'u al ishtirak intaha mu ne waajooju nag ñuy osé di wax ne riwaaya bi wér mooy riwaaya bi imaamu malik solo nga xam ne amul waawu te na ko noonu la ko xaritam bi imaam Ibnu Uyayna solowee te loolu mooy li jub ndax bi am waaw <laughs> ndax boo xasafee waaw bi day wax ja day dellu ñaan ga day dellu ci ñoom kese te boo ko saxalee mooy day wane ni yoneen saa salaam ak jullit ñi ak ñoom ñoo koy bokk imaam al-Hafiz ne way way kii wama afhamu min tadhif riwaaya kan moo ko xamloo <laughs> ci di di di di di di di di di doyadal di da'ifal riwaay yoo xam ne dafa wér bil waaw wa taxtiatiha di juumloo ñu min haythul maana alors que moom maanaa bi mardudun alayhi day delluwaat ci moom bi ma taqaddama ci li weesu mooy yeneen saa sam nee na dañuy nangul ñun ñaan gi ñu ñaan ci ñoom te ñoom duñu leen nangul waaw il faut pas di di yàq di ñëw ci hadith yi par teew sam xel lii la la jox nga bëgg di juumloo al al al jahabida borom xam-xam yu mag yeeg riwaatul hadith yi bii moo ëpp ci loolu non non non non <laughs> mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne al-imaam an-Nawawi nee na as-sawaabu anna hadfa wa ithbaatihaa thaabitaani jaa'izaani wa bi ithbaatihimaa ajwad mu ne lii dëgg daal lenn la waaw lii dëgg mooy riwaay bi nga xam ne dafa aleykum kese amul waa ak bi ne wa indi waa bi lu mën a nekk la te sax la waaw wa bi isbaat yaa ajwat saxal ko sax ajwat moo gën a baax wala mafsadata fiihi te amul benn problème comme ni ko ñenn ñi jàppe wa alayhi aktharu riwaat li ëpp ci niñ solo xadiis bi daa saxal wa bi wa bi maanaaha wajhaani ahaduhuma mu ne am na ñaari wàll boo saxalee waa yoo xam ne noonu lay tekki mooy lan benn bi mu ne annahum qaalu alaykum al mawt fa qaalu alaykum aydan ay nahnu wa antum fii sawa kulluna namut bu dee côté boobu benn la mooy asalaamaaleykum ci ñu tekkee asalaam ne mooy dee mooy ñu ne leen waaw mooy de toute façon dee ñu ne gii ñoo ci yem ñun ñëppay faatu wasaan yi ñaan bi muy ñaareel bi waawul istinaaf mooy day commencer waaye du am du loo xam ne day day boole waaye daa tàmbali wax ju bees waaw kay laa lil asl wa tashrik waaye nekkul ngir tofale walla ngir boole wa taqdir waaleykum waaw kon bu boobaa mooy wax ju bees la tegu na ci kaw ma tastahiquna min az-zammi tegu na ci kaw li nga xam ne yéen yellu na ci yéen ci ak ŋàññ waaw mu ne wa qaala al-Baydaawi doy na <coughs> non baax na ni baax na baax na baax na <laughs> léegi bon côté bii baax na kon affaire bi lenn la ah mooy kon affaire bi leer na mooy kon nan nañ leen di ginnaaw wax yi yëpp liñ la waxoon na la loolu la mooy bu ñuy nettali yenn wax yi pas pour ñu koy jëfe dañ lay xamal ne am na boroom xam-xam bi wax yan na mais li dëgër mooy li yoneen saa salaam wax mu ne léegi al imam al-Hafiz wax beneen affaire <laughs> mu ne wa naqala Ibn al-Arabi an <laughs> de daal dinay toxale jële ci eh, imaamu Malik rahimahullah mu ne law ibtada'a shakhsan bi salaam wa huwa yadhunnu musliman fa baana kaafiran kaana Ibn Umar yastarib minhu sahamahu salaabahu fa qaala Maalik la <laughs> mu ne bu kenn nuy woon benn waay ngay dox romb benn waay daal di koy nuyu foog ne jullit la après mu leer na du jullit quoi <laughs> mais mu ne Imaam Abdallah ibn Umar moom <laughs> dana wax man delloo sama nuyu di ma la nuyu delloo wax ko sama bopp léegi Imaam Maalik ne loolu moom jaru ko non non jarul loolu jaru ko ndax lan imam Ibn al-Arabi ne li anna al-istirdaada hiina'izin laa faa'idata lahu li annahu lam yahsul lahu min shay'in li kawnihi qasada salaam ala al-muslim ndax amul fi garawul ndax daa juum daa am ko du da koo tey moom am ci la yaakaaroon du moom mais garawul loolu parce que yéeneem du loolu nekkul <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag sauf que Eh, kii da ne al imaam al xaasin nag ne eh, ah loolu nag imaam Ibn Umar doon def am na dina am njariñ bu dee ne daa am koo xam ne comme boroom xam-xam moo def loolu juum am ñoo xam ne moom la ñuy roy bu ñu ko gisee noonu mu def ko tam ñu foog ne loolu la war a def mu ne dina am solo bu ko defee ñoom ñu xam ne non <laughs> ñu mën a xam ne ah attention <laughs> non kii waruñ ko a tàmbalee nuyu waaye bon damaa juum moo tax ma def lii ngir xamal leen loolu ngir ñu mañ Euh, gaa yi di ko ci roy voilà <laughs> mu ne loolu buñ waxu imaam Ibnu Umar boobu it jar na bàyyi xel li tax mu ko doon def xam na li tax <laughs> comme que royukaay la ah, da doon bañ gaa yi jàpp ah, nii la mu ne kon delloo naa ko <laughs> waaw kon loolu lu amaam lu amaam solo la kon ci kaw noonu wallahu ta'ala Eh, eh, ci lay beneen wàll bi kayfiyatu raddi naka la ñuy delloo alayhim ci ñoom léegi nag jotaay bii ñëw mu des dernier hadith ci buntu bi muy huit cent soixante-huit mooy xadina Usaama bi nga xam ne mooy waa léegi bu deene man damaa fekk ay jullit mooy wastihbaabi salaam sopp nag ñuy ngay nuyoo ala ahli majlisin fiihim muslimuuna wa kuffaar sopp gu ñu sopp nag boo ñëwee ci jotaay boo xam ne ay jullite ki yéeféra fa nekk yow bul ne bon comme que yéefér mi man du ma nuyoo déedéet da nuyu waaw sopp goo nuyoo loolu lay wax wallahu ta'ala alam hadis bi ñëw bu ko defee mu tëj bunte bi ah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in